farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi as-sadaqati wal-infaaqi wa silati ar-rahim wa haythumaa tasaddaqa al-insaanu hafizahu min al-balaa ar-rahmaanu wa kullu miitatin bi suu'in tahsulu kamithli israarin wa dhulmin yu'malu sëriñ bi ba léegi di wax ci ngëneel yi nga xam ne nee na ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci saraxe ak di julli sa alal di ko def ci yoon yu baax yi dafa bari ci li nga xamante ne lu ñu nëppoo la lool sax jiddan mu ne nag bokk na ci ginnaaw yu mu la waxoon bii weesu mu ne wa haythuma saa soo xamante ni tasa tasaddaqa daal dinay saraxe al insaanu nit ki génne alalam te yàlla tax ah dépenser ko te yàlla tax xafidahu kooku borom bi tabaaraka wa taala moo koy wattu ci lan la koy wattu minal balaa ci balaa yi musiba yi kan moo koy wattu arrahmaanu borom bi nga xam ne moo fees dell yërmande moo koy wattu ci loolu le waaye du lool kese la koy wattu ci balaay wa kulli miitatin ak bépp façon deewin boo xamante ne nii bi suu in mooy deewu deewu deebu ñaaw waaw dee deebu ñaaw dee foo xam ne fa danga doon mooy yàlla faatu loolu lan ma aqbaha lu ko gën a ñaaw waaw mu ne dee gu ñaaw dee dee gu ñaaw yoo xam ne daa dem xare faatu ah. <laughs> ko ci toolu xare loolu dee gu ñaaw way <laughs> nga xam ay ay ay ay ay ay ay nga loolu dee bu ñaaw de gaa yi naan ndeysaan moom de la pauvre wala le pauvre déedéet ban le pauvre bu dee ne yàllaa taxoon muy def mu jaadi faatu ngeen naan le pauvre wal iyaadu billah te suñu waroon na woon wala taxsabanna ja suuratu Ali Imran wala taxsabanna alladhiina qutiluu fi sabiilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun farihiina bimaa aataahum rabbuhum ba ni mu jeexee. Hmm? nii woo waxoon na ne wala taxsabanna bu leen foog te bu leen jàppee mu. alladina gaa yi nga xamante ni nii qutilu des leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla am waa taa këni ñoom dañoo faatu mukk balli am ba des am ahyaa ñoom ñu ngay dundoo inda rabbihim fa seen borom yurzaqun ñu leen di wërsëgal ca wërsëg yu tedd ya waaw kon nag loolu du deegu ñaaw deegu ñaaw mooy ngay dee ci loo xam ne borom bi bëggul woon a gis ci bërëb yooyu ba ngay dee ak dee wi ñaaw di dee te ba ngay dee da ngaa sàngara butéel nga téye sa sa loxo wala di faatu yow fi nga faatoo ci kër prostituée yi fa nga faatoo loolu mooy deegu ñaaw ak yu mel noo le da nga doon cambriolé hein far bi nga cëppeeloo nga daal di wadd sa bopp juutu nga faatu loolu mooy deegu ñaaw ndax ci mooy yàlla nga deewee voilà loolu nag mu ne saraxe ci boppam daf la koy borom bi dala ciy wattu wa kulli mii wa kulli miitatin bisu in taxsur bépp dee goo xam ne dee bu ñaaw boo xam ne ci lay amee waaw mu ne kamathali israarin waaye bokk na ci nga xamante ne ni noonu la lay fegal moom borom bi nga xam ne mooy arrahman ci saraxe bi nga xam ne moom la nit ki def azza wa jalla moom bu arrahman yim lay wattu da bokk na ci kamithli israarin dalay wattu ci nga nekk koo xam ne dangay ngay wëy di continuer ci bàkkaar waaw dala koy fegal waaw wa zulmin waaye dalay fegal ak tooñ boo xam ne yu'malu boo xam ne bu ñuy jëf la waaw waaw waaye wakal xunuuti dalay fegal tamit li nga xam ne mooy ak désespéré wu laa taqnatu min rahmatillah la boroom bi waxoon yéen ñi gëm yàlla wa qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an waaw borom bi waxoon na ca suuratu zumar ne woon yonent bi saa salaatu salaam waxal sama jaam yi nga xam ne ñoo ñëw ba daal di ëppal seen bokk ci mooy yàlla yi nekke ak sori yi nga xam ne moom lañ sori sama ndigal yi te nekk ci sama tere yi ñooñu buñ dem ba jàpp ne c'est trop tard voilà cette vie ne vaut plus suñu borom ne déedéet ñëw leen ci sama bunt man maay alkarim man maay at-tawwab boo ñëwee maay delloo ci jaam bi maa lay jéggal waaw wax leen ñi désespéré wu ëppal ci seen bopp ci yu bon yuñ ne ne leen malgré loolu bul ne ah non moom man mii nga xam ne <laughs> non man sa waay man man li ma def ci lu bon sa man je suis irréprochable kenn suñu boroom ne déedéet neexal ma sama jaam yooyu ndax bu dee ne ñiy def bàkkaar ñoom yaakaaruñu njëggalu boroom bi moo ñuy nekk ci yu baax kese ñoom ñoo ko yi ñoom rekk a koy yaakaar déedéet borom bi du loolu waaw kon nag laa taqnatu bu leen désespéré wu bu leen ñàkk yaakaar min rahmatillah ci yërmande yàlla bu yërëy ji inna allah muy jéggalam ngi ndax xam leen ne borom bi yaghfiru dhunuba mooy jéggale bàkkaar yi jami'an booleem seen waaw innahu huwa ghafurur rahim kon nag mu ne kon hein kon nag bokk na ci yi nga xam ne moom la la ar-rahman azza di fegal mooy nga nekk koo xam ne da ngay saalit dangay ngay désespéré ñàkk yaakaar ci mbiru borom bi ci yërmandey borom bi loolu dala koy fegal te képp ko borom bi fegal fegal na lu rëy waka qat'i rahim yi bokk na ci misaal yi nga xam ne loolu leela lay fegal moom borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy dog mbokk te dafa garaaw ndax borom bi keroog bi nga xam ne ci lay wàcce mbokk ah arrahim dafa ne borom bi man boo ma wàccee bëggumaa wàcc parce que damay bañ nga wàcc ma gaa yi dog ma suñu borom daal di koy dal ne ko est-ce que bëggoo ah ma daal di lay képp ku la jokk ma jokk ko képp ku la dog ma daal di lay dog mu ne kon d'accord naa waaw ah, kon nag mu ngi noonu loo kon nag mu ngi noonu ne kon loolu lu ama am solo nañ ci bàyyi xel moo tax loolu nag bokk na saraxe li nga xamante ne loolee la lay aar ba doo mel noonu mooy koo xam ne dogaakoonu mbokk te kooku moom daa nekk koo xamante ne nii mu ngi ci ala shafa jurufin haar kooku mu ngi ci li nga xamante ni nii ah, ci ah, <coughs> eh, peggu safara waaw mu ngi noonu ci peggu safara dëgg dëgg dëgg dëgg mu ngi noonu kon nag eh, suñu boroom kon kon kon sëriñ bi di continuer mu ne kon bokk na ci yim lay fegal waaw wa ba <coughs> wa ka mu ne kon wa ka qal wa mawti wa su'il maxtami kon gis nañ bu njëkk bi wàllu baytu bu njëkk bi mu ne waaye bokk na ci li nga xam ne moom la lay fegal ba léegi wama rahman azza wa jalla wa baxtatil mawti mooy deew mbetteel loolu dala koy fegal ci li nga xamante ne saraxe ci ajli di ajli ndax saraxe gi nga xam ne moom nga saraxe waaw wa baxtatil mawtati wa suu'in wa suu'il maxtami ak ñaawu Ah, ñaaw mujj waaw ndax yonent bi alei saatu salaam nee na innamal a'mal bi a'mal bil xawaatim gis nga mbir yi jëf yi moo tax kenn waru la waaw te kenn waru la désespéré wu ci kenn kenn warula ñàkk yaakaar ñekki déedéet mukk waaw ndax bés tey nga xam yow ci loo ne te moom nga yaakaar xam dëgg-dëgg yàllaa xam dëgg-dëgg ci li nga ne waaye nag kenn gënu laa xam sa bopp bul jàpp ne yaa ngi ci yoon wi bay xeeb ku ci nekkul ba gis yéeféer bële wala màndikat bii jullit la waaye du julli di màndik ba nga ñëw ba ne waa ji jàpp na lii julli la farata la ci moom de waaye ak sàgganam tax na defu ko bul ñëw ba ne waa ji safara la jëm walla iyaadu billaah mukk mukk waaw comme na ko yonent waaye saa saa waxoon waaja doon wax naan mbokkam di di ko woo saa su ne ah di ko yedd waa yi kii benn bés mu ne ko yow mii kenn du la jéggal suñu waroon ne kan mooy taxaw sama kanam sama place naan du ma jéggal kii kii laa jéggal jéggal naa ki mu ne du ma ko jéggal te moom moomu jéggaluma ko walla iyaazu billaah aw kama qaal kon nag mu kon bokk na ci li nga xamante ne ni moom la lay fegal moom borom bi arrahman azza wa jal mooy wa baxtatil mawta waxtatil maw wa baxtatil mooy deewu metteel wa suu'il ak li nga xamante ne mooy ñaaw waaw kon nag mu ngi noonu léegi lii lépp nag nañu continuer voilà <laughs> nañu continuer mu ne sadaqatun waxidatun qad tadfa'u sab'ina miitatin min as-su'i fa'u mu ne sadaqatun benn saraxe waxidatun bay képp di benn képp tadfa'u dëgg-dëgg mën naa nekk loo xam ne day jañ nekk loo xam ne dalay fegal sab'ina miita mooy juróom-ñaar fukki façon deewin mina suu'i ci deewin yu ñaaw ko yiñ la waxoon fa'u jàpp leen lii ma wax takk leen ko lii nii al imaam ibn al mubaarak al euh, al marwazi rahmatullah alayhi moom moo ko soloo ci sanad boo xam ne wérul jëla ko ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu inna allaha